baabu istihbaabi tahsiini as-sawti bil-qur'aani wa talabi al-qiraa'ati min hasani as-sawti wal-istimaa'i lahaa. kon al-imaamu al-haafiz an-Nawawi ginnaaw bi ñu gisee te jeexal suñu jotaay bi ñu génn. chapitre 181 mu doon baabul amri bi ta'ahhudi al-qur'aani wat-tahdhiiri min ta'riidihi lin-nisyaan xadis biñ ci mujj woon gis mu doon xadis mille trois mu ne woon junneeg ñett mu ne wa an ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal innama mathalu saahibil qur'aani kamathalil ibilil mu'allaqa bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey inshaa Allah ñu war a gis xadiis bi nga xam ne chapitre bi ci tegu balee gi ci kitaabul fadaa'il na ngi ci téere ngëneel yi di wax ba léegi ci li jëm ci wàllu alquraan muy chapitre cent quatre-vingt-deux téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar mu ne baabu buntu bi sopp ku ñu sopp tahsiinu sawti rafetal sa baat bil quraan ci alquraan boo koy jàng wa talabil qiraati ak di sàkku muy jàng ngay dégg man min min ci muy tukkee ci nga xam ne xasani sawti dafa neex dafa rafet baat dafa neex baat wal istimaa laha ak di ko déglu di ko xerewlu waaw noonu la tudde bunt bi kon bunt bi day wane ne dañoo sopp nit ki booy jàngal Qur'an sa baat moom fexeel neexal ko waaw na alquran ji neex waaye même boo jàngul man nga laaj ku mën a jàng ne ko ngir mu jàng nit ñu déglu waaw waaye ba nay jàng moom muy sàmbali ngeen di ngeen di ngeen di polémique ko xool seen téléphone yee ko whatsapp déedéet ngeen déglu wal la laha waaw ngeen déglu ko comme ni ñoom a Cheikh Ah, ñoom al ah, Cheikh ah, Abdul Basit Abdul Samad ah rahmatullah alayhima comme ñu doon def ak Cheikh al Xusay surtout ñaar ñi njëkk a tudd nga xam ne dañ doon kii nit ñi toog di leen déglu Cheikh Abdul Basit Abdul Samad siiw na ci doon wër ci àddina bi jàng Alxuraan ndax. boroom bi da koo joxoon kàddu gu baat bu neex nit ñi bëgg lool waaw di ko déglu ñi ma gis nag ñoo ci bureau na booy xoolaat vidéo yi <laughs> ñi nga xam ne daal affaire bi fu ñoo ci ñoo ci gën sori moom ci yëf yi mooy pakistanais yi <laughs> ñoo mooy bilaadul Hind moom non ñooñ moom bu fa demoon moom gaa <laughs> yi daa gaa yi au change la nekk gaa bëgg façon afghan yeeg pakistanais yeeg façon yooyu ñoom gars yi bëgg alxuraan de allahu akbar gars yi allah waaw ak waa Afrique du Sud ak fépp yëpp dem na fa rahimahullah moom Cheikh Abdul Basit Abdus Samad waaw loolu sunna la waaw bu kenn ne waa yow yi mooy lan dañ naan la yow baal sa waxi caaxaan yi ngay wax nga lan parce yow xamoo ko sa dëkk rek yow daal yéen daal diine ji daal <laughs> yéen daal seen dëkk daal ngeen def milliard ay waay lu seenum réew xamul rek miinu ngeen ko baaxut <laughs> wala ña ngiy wax ñu baax ci seen biir gisuñu ñoom ñu ngi ko doon def wala ñu ko doon def fa ñoom réegi baaxul yéen a ñi may wax lu amul way diine ji kenn du ko natte seenu seenu gox yéen nan ngeen di def diine ji li ñu koy natte mooy lu alquran ak sunna wax te yoneen saa salaam moo wax lool te dinañ ko gis ci bunt bi moo tax imaam teg ko waaw. waxoon naa la ca masaalik ba tax <laughs> a cheikh Abul Mahamidi a cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwanul baaqil qadim alhamdulillah taxawoon na ci côté yu mel nii waaw ci côté. boo jàng alquran neexal nga ko war a neexal ak yooyu. ba la léegi nag xoola dangay ngay gis façon tay tay lu maan yoo xam ne moom hadith yii nii yépp ñu fiy wax ñoo ko gën a xam waaw ñoom ñoo ko gën a xam keroog rek fàttali nañ ko fii sax fii ci Riyad bi au lieu ñu def ko toog topp sunna dox li yonent sa yonent mi sallallahu alayhi wasallam digle ak li mu doon def ñoom ñu ñu dee ñoom ñu di continuer rek ñoom façon njàng mi nga xam ne moom lañ dégg ñoom moom lañ miin seen seen seenu gox quoi waaw bu ñu jànga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin nga koy dégg jàpp ne waa ji est-ce que newul day saboter quoi te moom jàkk jàng na de xam na bu baax li li ñu wax li yoneen sa salam wax rawatina bi ne képp koo xamante ne nii man lam yataxanna bil qur'an moom fa laysa minna ku dul neexal alquran boo koy jàng moom bokkoo ci ñun yooyu yëpp moo gën a xam waaye mu ñëw di tay tay lu quoi waaw parce rek man lii laa fekk ñun ñuy def nii boo kon nag boo attention mu mu continuer ko ku muy nax wax naa leen jëf leen la mu waxoon laakin alim tujo <laughs> waaw ji Bamba waxoon waaw radiyallahu anhu wa ilmi sawfa yanfa'uni de <laughs> waaye xam naa te wóor na man Bamba sama xam-xam dina ma jariñ nag waaw waaw lan mu lay jariñ xam-xam boo xam da nga koo xam jari jula tous en plus gars yi euh, en plus beneen problème la la la indi sax parce gaa yi euh, dañu naan bon comme que Serigne diw xam na moo gën a xam waaw moom moo gën a xam te defu ko gars yi dañuy sukkandikoo ci loolu ko wan ne non li gën sax li baax sax mooy bañ koo def parce que loolu bu doon lu ñu war a def la si Serigne diw ñun ñëpp naa tab la wuñ ne moo gën a xam wala boo ustaas diw te du ko def waaye yow xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal lu yées lool nga joxe comme exemple yow contre exemple nga yaa ngi tax ay nit di bañ a doxe sunna ndax yow waaw parce que yaa ko tey parce que dama ne yaa ko tey laa wax kon euh, loolu lu am a am solo la voilà yii euh, c'est pas ay buntu yiñ fi gis yépp Riyadou Salihine tool yu ñu sell ñi buñ bëggee bokk ci ñu sell ñi sawaay ma ne seen tool bii li fi am noonu la ñuy bu ñu ci bëggee nekk di witt waaw di ci kerloo di ci fooyteeku di ci bànneexu fokk ñu jaar fiñ jaaroona waaw mais nekk fi di def lu la neex euh, euh, loolu euh, jaruñu la dara waaw waaw <laughs> waaw <laughs> wa kawnuhu mustaqbilan ma'a khushu' mutriq ra'sin bi waqarin la khudu' idh yandubu idh yundabu tafkhimu ay an yuq an yaqra ala qira'ati rijali jahra wa la yakun khadi'a sawtin kanisa wa dhi tarannumin bilahnin faqisa voilà gisoon nañ ko foofale loolu il faut pas nekk di di di di di di di di euh, di ginnaaw bi nga xamee lool ko kon nañ ci bàyyi xel tey doxe li nga xam ne mooy li ñu xam ko waaw bu alquran daal bu ñu xamee nañuy fexe di def noonu te nag yow boo ko deful ba pare nag di ñaaw lan ci ñeneen ñi koo gis muy neexal ma naan waa ji day gis yaa ñu ne yàlla yow yaa ñaaw yow yaa ñaaw yor sa bokk jullit ñi waaw yow premièrement xam nga ko yow xam nga hadith de du waajooj en général du ku ko réeré xam ko yow doxe woo ko ku koy jéem doxe yow waroon nga da waroon a wax lu man di demee <laughs> même ci biti sax bu la nëralay nguy ngistal da ngaa war a jox ko interprétation bu baax ne moom de mu ngi jéem di neexal ni ko yoneen saa sam sante man mii nag defuma ko waaw kon maa moom xaaji ñoo bokk loolu rek yow nga jàpp ne kii raw na ma jeex na loolu mooy liy nite mais nekk fi waaye ñii dañoo soof waay eh, nañ jàngal Alxuraan gi te jàll ñu nekk fi di kii nii mel ni ku yor ay chanson waaye ma ne la doo dem toogi yow ah doo dem toogi te wax lu am lu correct wal iyaadu billah kon buntu bi dafa am solo buntu yi ñu gis yépp c'est pour jëfe waaw li kii waxoon <laughs> boroom al al imaam ash-Shaatibi <laughs> rahimahullah borom xam-xam yépp dëppoo nañ ne yépp xam-xam boo xamante ne nii moom jëmewul ci jëf moo xam jëfu biir la wala jëfu biti amut solo <laughs> waaw ay spéculation kese mooy xam-xam boo xam ne dalay jariñ sa digganteeg sa borom baati nii ngay gën wóolu yàlla di jàpp yàlla tamit mu wuññil la ay ay yoo xam ne yu loolu wala loo xam da nga koy jëfe ci sa biti. ba xam-xam yi moom budul lii moom amul njariñ waaw kay kon fii rawatina yi nga xam ne euh, euh, euh, ci riyaadu saalihiin yi nga xam ne min kalaami ci kaddu yi ki nga xam ne moom lañ ko jële mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam kalaami sayyidil mursaliin sangu yonent yi alayhimu salaatu wa salaam ñu yónni waaw kon nañu jàpp lii buntu bii imaam da koo tëral ngir wane ne. ci sharia dañoo sopp jàngkatu alquran bi muy rafetal di neexal baatam waaw waaw def ci effort muy neex waaw loolu la waaye di ko sàkku sax ci keneen koo xam ne xame nañ ko njàng mu neex muy jàng nit ñi nag di ko déglu nag waaw di ko déglu <laughs> voilà waaw kon nag al imam euh, noonu la tudde bunt bi moo ngi fi cinq xadis la fi indi indiwul alquran ci kanam cinq xadis la fi indi muy xadis yoo xam ne bon gisuñu woon leen bi ci mujj kese lañ moo jàlloon ñu gisoon ko dinañ ko gis insha allah bu ñu ci àggee al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala muy indi xadis mille quatre junni ak ñeent mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma adina allahu li shay'in ma adina li nabiyyin hasani as-sawti yataghanna bil qur'an yajharu bihi muttafaqun alayhi ma'na adina allah ay istama wa huwa isharatun ila ar-rida wal qabul kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu daal di indi hadith mu njëkk bi mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na muy aba hir abu hir saa sala ma ko doon ya aba hir yow baayu muus mi radiyallahu anhu annahu qaala neena sami'tu mu ne dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan maa adina borom bi de dégluwul waaw maa adina borom bi dégluwul allahu maa adina allahu borom bi dégluwul allahu yàlla li shay'in ci dara maa keem li nga xam ne adina lay dégloo lay dégge lay dégloo li nabiyin ab yonent xasani sawti bu neex kàddu bu neex baat naa muy jàng al alquran xam nga alginaawu mooy woy way xan ah? naa mooy di ko jàng jàng moo xam ne day way parce que am nufuusu bakkanu nit ñi dañoo da loolu yàlla da leen cee da leen cee mooñaale loolu moo tax gis nga <laughs> alquran gis nga euh, sharia saa bu ñëwee tere dara def na fa leneen waaw gis nga bi mu leen nee bu leen lekk yàpp mbaam xuux wax na leen yi nga xam ne mooy daganal na leen ko waaw uhillat lana maytataani wa damaan ak yeneen waaw ak ak al an'am yeeg yooyu waaw bu la teree yàpp mbaam xuux daganal na la nga yàpp yàpp xar am ñoomin jëleema ki ñoom nag ñoom nàngam bu la teree dara day ubbi lu ñu di yaatu fuuf mais gis nga doomu aadama bi loo xam ne moom bakkanam da cee lang nga tere ko ko te utaloo ko solution de remplacement da ciy tàbbiwaat waaw loolu nag gaa yu bari lool lañ xamul waaw fii ma boo fi teree gaa yi seetaanum télé te seetaan loo wala loo xam mooy bon bien sûr télé caaxaan gi te joxoo leen ñuy seetaan lu am solo baa di am yittey jëpp assistance ci lu am solo moo bu yàgg ñuy delluwaat ca lañ newoon waaw il faut nga occuper ko il faut nit ki nga occuper ko nga occuper ko yi nga xam ne nag yu yu bon la foog nga remplacer kook yu baax waaw yeta alxinaa u dafa nekk loo xam ne baaxut muy les chansons tëgg yeeg cambal cambal yeeg way yeeg musique yeeg danse yi dara baaxut waaw arab yi nag dañoo tàmmoon di wayat di def nangam ak nangam ak nangam <laughs> suñu boroom wàcc alquran ja dig ñu koy ra ñu koy neexal ci kaddu yonente bi alayhi salaam na leen ñu doyloo loolu wëllis leneen lu dut moom la ngeen fiy nekk di fóot yéen femmes yi teg cassette yi temps yi cassette doon am waxoon naa la koy wax loo xam waxal la nga doon xam yow bu ngi wax mukk léegi ni muy demee waaw teg band yi <laughs> ni sekk di wax rahimahullah <laughs> cassette waaw bu bu bees bu ubbi bu bu bu bu bu bu feeñ bu génn balaa semaine boobu bu ñu ko amee bu ñuy fóot ba teg ko sumb fóot mi mokkal nañ ko ñooy jiitu waykat bi noonu la jàpp seen seen bëccëg gi yépp fóot mi yépp ci caaxaan lañ ko lañ ko passé ci ay way la ngay nekk nag di noonu di ngunum ngunumi léeg-léeg tamit boo nee fenn yow kese la ngunum ngunumi di yëngali bopp léegi moom amul ngunumu ngunumi léegi ay kese ay écouteur la ñuy yor dugal ci son yu mag waaw yii ci ay zouk waaw yii ci ay sàmba waaw yii ci ay musique électronique yii ci ay rappeur ainsi suite yu mel noonu moom la gaa yi di déglu tectonique yeeg lépp waaw kënjëng kënjëng gi waaw nga gis waa ñuy ci mbedd yi moom moom moom mu ngi yëngal jàpp ne mu ngi fu sori te newut tus newut fen léegi loolu yow jullit bi alquran l'islam daa bëgg loolu ngay dindi remplacer ko lu gën loolu muy alquran muy bu borom bi waaw nga dugal ñu neex baat di jàng comme ñiñ la waxoon sànq a Cheikh Abdul Samad Abdul Abdul Abdul Basit Abdul Samad wala nga teg ñoom a Cheikh Ashurayn waaw wala nga teg a Cheikh Al-Hudayfi wala a Cheikh Khusari ak ñu mel noonu voilà kon loolu lu ama am solo la ñoom a Cheikh Al-Muhaysini waaw kay ñooñu ngay déglu loolu noonu waaw kay ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom a Cheikh Ali Basfar Allah ñooñu ngay déglu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaw ñoom ak Cheikh euh, euh, euh, Hadi kii Touré waaw bu Sénégal bo <laughs> moom ñooñu ñëpp mën naa jàng seenum njàngin <laughs> waaw ñuy ma fi nii yépp ni ñuy jànge moom mën na koo jànge ñëpp mën na leen a imiter ak lu raw loolu ngay déglu ñooñu Muhammad Hadi foog naa tudd voilà hafizahullah ngay déglu ñooñu non seulement dina tax alxuraan bi nga xam mu des waaye yaa ngi nekk ci ka kaddu borom bi la waaw kay te borom bi gërëm li ngay def waaw gars yi dañ lay gis nga yor sa ngan écouteur ñu naan waa ji boobu mayul kii son yu rëy lay déglu ndekete yoo ñaaw ñaaw ñaaw njort rek <laughs> waaw parce que so gis nañ la nga solub tab ñu jàpp ne ku solub tab moom yoru écouteur moom. fii mu ne moom ay ay rappeur kese la war di déglu doo bàyyi wax lu amul kap kan moo tere sol kap waxoon naa la bu fi <laughs> miin yi ngeen miin yéen wolof yi ba pare jàpp ne loolu daa xaram li xaraamal selon parce jàpp nañ traditionnellement ñun wolof bon xamuñu yooyu wala déggoon nañ mag ñi naan nangam ma ne képp ku xaraamal kap waxal taxawal fii wane benn benn alquran wala hadis luy wane ne sol kap daa xaraam nga fekk amul. kanta Iblis keroog bañ koy génne sa euh, àjjana di ko dàq àjjana wam kap la soloon di wëlis loolu waxu ko ñeme yàlla la wala ku xamut li muy wax kan moo ko loolu kan moo ko toxal ku ko fekkee loolu kan moo ko riwaaye kan kan kan moo nettali parce yow kap <laughs> ah kap yow kap mu xawee daa yàgg mais lu ñuy fekk bopp moom yàgg naa am innal amaa'ima min fihlin wa ikhwatihim qad bayyanu sunanan linnaasi tuttaba'u waaw la Seydina Hassan doon doon tagge muhaajiruuna ya ashaabu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa waaw ci seen amaa'im ya nga xam ne moom moo tax eh, eh, nit ñi eh, ñu doon wax naan al amaa'imu tijaanul arab waaw amaa'im yi mooy tijaanu arab yi xam nga buur yi dañ leen di teg buur mooy tijaan waaw kijaan mooy loolu nga xam ne buur yi moom lañ leen di tegal couronné leen arab yi nag comme que kaala lañ doon teg ay turban ak kaala yooyu ñu naan ñoom loolu mooy seen ndëppal buur ku nekk nit façon bi ñuy sol léegi yow parce que kap feeñ na bu yàggul neexu leen dégg nga góor bu ko waxoon ñu naan après mais li wax même bu dee moom boroom xam-xam la tegu ko ci xam-xama ah. ay émotion am ak tamit soo fi mu dëkk kese la waxee ñoom ñoo ko ñaawoo mais xam nga ne mos l'américain qui vit à Broadway sous les tours de de euh, euh, euh, l'ex les tours jumelles World Trade Center xam nga ne kooku moom di dox ci mbedd Broadway yi ah solo kabam saway di avancé kooku boo ko ne lii jekkut wala waa Harlem nga dem ne leen kap jekkut dañ naan la yow waay yow waay yow waay angale ku ma xamoon angale bu neex lakk la ko angale déggu ma ko nu ma ko jéem <laughs> foo jóge way affaire aada kese la waaw fii mu ne kenn la alquran wala sunna waxul ne fii mu ne jullit bu nekk xamis nga war a sol loolu daa amul fen waaw que julli bala ngaa mën a julli sol xamis loolu amul ku mu neex nga sol euh, euh, jiin solal lu la neex l'essentiel yiñ la muur loolu la ko muur te sa jëngal yi nga bañ nekk di ko kiris koros ba sa silib yu ndaw yi di feeñ wala iyaazu billaah loolu ak salte la ak manque de civilisation la waxuñ la loolu léegi takk seen tiiram sol yooyu sol ko buubuwul respecté na yi nga xam ne moom lañ gisoon fii ci Riyad bi ci wàllu sol sol ko lu bañ a lu ëpp mu respecté yooyu yëpp sawaay mu ngi ci nisfu saaq wala sax dépassé na ko mais dépassé wul tën yi jéenam lii nga xam ne moom la sol solub yére bu baax boo xamante ne wa yow après dóor benn kabam nga ne ko sawaay yow sa lii daa xaram doo bàyyi wax lu amul waaw waaw bu dee takku seen waaw ci góor nga ne ko chaîne moom takkuk chaîne moom daa xaram waaw mais bu dul yooyu ak ak def ay noppi jaaroo ci góor waaw kay mais saa ca loolu affaire culture képp la nañu arrêté di ñun lu ñu miinul rek lu ñu miinul rek ci suñu gox yi xaramal ko l'islam n'est wolof l'islam n'est pas la culture wolof n'est pas la culture arabe parce que arabe yi seen culture lu bari bi yeneen saa saa ñëw di ko wax da leen a jaaxaloon finalement dañoo mujj ba ko ba dëppook l'islam loolu mooy mbir waaw kon nag il faut arrêter certaines wax yoo xam ne dafa siiw képp laa wax waaw waaw kon bu fi gis ku solub kap solub kii yor ay écouteur am waaw di dox di yëngal bopp bi di kii sol ay dàllam yoo xamante ne nii ah ci ci basketteur yooyu seen gan di dàll yooyu mu sol ko di dox di yëngal bopp bi nga naan waajee ngi fu sori boo demee mu ngi ci sooy de bàyyil njaaw la ma nga ñoom ñoom ñoom ñoom njort sooy waaw Ahmad na tudd kay amal njoxtu gu rafet ci moom rek ba kese ngay dégg mu jege la nga dégg cëngën cëngën nga dégg na xam ne lii cëngën cëngën la mais du loolu yow rien que gis ko rek <laughs> booy bii de <laughs> non booy bi dara <laughs> détrompe-toi de bari na booy yooyu seen ñu mel noonu ñoo la raw de léegi bu teg leen kaamil bi ngeen taxaw ñu ñu réciter loolu leen ngeen seet wala dara ci sa diine nga foog ne xamul diineem attention de waaw <laughs> yow nga sol nag sa sa sa sa baylaat wala sa jëmput wala yooyu sa yérëb wolof jàpp na yow daal yaa ci ne teg sa tengaade jàpp na yaay ki xam kanta booy beew ak dàllan yee moom kii <laughs> tus waru koo xam yaa ngi juum de <laughs> kon nag maa adina allahu bi dégluwul li shay'in ci dara maa keem li nga xam ne adina lay dégloo keem li nabiyin ab yonent boo xam ne xasanis sawt ku rafet ku neex kàddu ku neex baat yataghanna bil qur'an muy jàng alquran di ko neexal comme ni nga xam ne mooy comme ay way neexal ko comme ni nga xamante ne noonu la koy eh, eh, waye léegi yataghanna bi mu ne yajharu bihi mooy di ko wax ci kaw di ko leeral di ko neexal waaw léegi nag dina ñëw ci yataghanna est-ce que firi boobu kese <laughs> moo ci am <laughs> moo tax al imam an-Nawawi mu ne muttafaqun alayhi al imam al-Bukhari al imam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo mu ne maana adina Allahu kanta loolu nga dégg ci euh, kii bi euh, hadis bi ma adina allahu mu ne adina allahu ay istamaa mooy dégluwul waaw wa huwa ishaaratul mu ne loolu nag li mu ciy jublu di ko ci euh, orienté mooy ila rida ci gërëm gu yàlla gërëm wal qabul ak nangu aji jàng la muy def yonent boobu balaa lay saa saa mooy daa am loo xam dafa leer lii jaam ñi xame dégg am appareil boo xam ne moom la am nopp boo xam ne moom lañuy ñuy dégloo ñu naan mu ngi déglu yàlla amul loolu waaw laysa ka mithlihi shay waaw nekkul ne yàlla dañ naan yàlla day déglu que ne yàlla daa tàng oreille comme ni nit ñi di déglu wala daa appareil bu ñu naan nopp muy dégloo loolu amul ci yàlla wal iyaadu billah kon loolu ma leer voilà <laughs> moo tax Imaam na nawawi ne li muy ciy jublu li muy junj ila rida ndax looy loo loo xam ne da ngaa jox ko yitte ci jaam yi di ko déglu lool mooy lu gërëm la eh, loolu wal qabul ak loo nangu wala mais borom bi sori na li nga xamante ne moom la jaam yi eh, eh, xam kon nag al imaam léegi ginnaaw kon lii mo ne kon léegi moo des njàngat bu njëkk mooy hadis bi moo kan moo ko solo keneen ñu ne la al imaam seen sëriñ Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo lu jiitu woon ko noonu. seen mbokku taalibe di al imaamu Abu Daawud ak al imaamu Nasaa'i ak al imaam ibnu no eh, ibnu Maaja solowu ko <laughs> an-Nasaa'i an-Nasaa'i ah voilà ñoom ñoo ko solo ñoom ñoo ko ñoo ka solo léegi eh, mu des léegi nag ñu ñëw ci eh, léegi al imaam al Buxaari rahimahullah ana naka la ko ëndee imaamu Daarimi tamit solo na ko muy sëriñu al imaamu at-Tirmidhi ak imaam Muslim ak al imaam at-Tirmidhi ah Abdallah ibn Abdurrahman ad-Daarimi as-Samarqandi rahmatullahi ala al-jamii' wa al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabu fadaa'il al-Qur'aan baabu man lam yataghanna bil-Qur'aan waaw ah, buntu man lam yataghanna bil qur'aan loolu dañ ko gis ah mooy xadis mille sept mille sept ñu ngi nan xadis mil quatre mille sept ni imaamul Buxaari tudde buntu bi ab xadis la mooy xadis bi ñu la doon wax sànq xadis sayna Abu Lubaaba Bashir ibn Abdil Munziri radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam nee man lam yataghanna bil qur'aan voilà fa laysa minna léegi man lam yataxanna bil qur'an boobu lu muy tekki est-ce que mooy way bi ak neexal bi kese loolu dinañ ci ñëw bi xadis boobu jarul ñu ciy taxaw ah léegi bi ba boobaa dinañ ñëw imaamul Buxaari ñu ngi tudde buntu bi ndax dafa def baabu man lam yataxanna bil qur'an wa qawluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim voilà loolu dinañ ci ñëw ci boobu Allahu ta'ala yi mun du boobu la gën di mun a haddathana léegi ñaari hadis rek la fa indi mooy hadis Seydina Abu Hurayra bi ci ñaari version la ko indi al imam hmm? al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Yahya ibn Bukayr mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Bukayr di Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumiyu mawlaahum ash-Shaami Abu Zakariya al-Misri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii nettali na man dong al-Layth di al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahmaan al-Fahmi Abu al-Haarith al-Misri al-Faqih rahimahullahu ta'aala an Uqayl moo ko jëlee ci Uqayl di Uqayl ibn Khaalid ibn Uqayl al-Ayli Abu Khaalid al-Qurashi al-Umawi mawlaahum rahimahullahu ta'aala moom mi Misr Medina la ne woon ginnaaw gi Sham summa Misra moo seetoo kon côté boobu ñii ñëpp waa Misra la kon boo seetloo ba fii nii mooy ñii ñëpp waa Misra la ñu rahmatullah waa naka la allay imaam al-Layth Medina la ne woon après mu dem Misra Ahmadul Kanta Uqayl moom Medina la ne woon ginnaaw gi mu dem Sham ginnaaw gi mu dem Misra rahmatullah ala al-jami' an ibn Shihab moo ko jële ci doomu Shihab bi Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi Abu Bakr az-Zuhri al-Hijazi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarani mu ne xabaare ma man dong Abu Salama ibn Abdirrahman muy Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf ibn Abdi Awf ibn al-Haaris ibn Zuhra ibn Kilaab mbokk ibn eh, do mbokk mbokk mbokk ki nga xamante ne nii mooy mbokk kii la muy al eh, eh, imaam Abdirrahman kii imaam az-Zuhri ñoom ñoo bokk góor seetloo ñoo bokk Zuhrata ibn Kilab voilà moom itam az-Zuhri la muy Abu Salama seen mbokk la ñoo bokk maam radiyallahu ta'ala anil jami' muy doomu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf an Abi Hurayra radiyallahu anil jami' mu jële Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani waxoon nañ la ñenn ñi ne Abdurrahman ibn Sakhr la tudd moo gën a siiw am ñu ne Abdurrahman ibn Ghanm ñenn ne Abdullah ibn A'iz ñenn ne Abdullah ibn Amir ñenn ne Abdullah ibn Amr ñii ne Sikin ibn Wazma ñii ne Sikin ibn Hani ñii ne Sikin ibn Bal ñii ne Sikin ibn Sakhr ñii ne Amir ibn Abd Shams ñii ne Amir ibn Umayra ñi ne Barir ibn Ushruqa ñi ne Abd ibn Humm ñi ne Abd Shams ñi ne Ghanm ñi ne Ubayd ibn Ghanm ñi ne Amr ibn Ghanm ñi ne Amr ibn Amir ñi ne Sa'id ibn al-Harith ñi ne Umayr ibn Amir ibn Zishri ibn Tarif ñi ne mukk bàyyi leen wax joojale waaye wax ñenn ñi ne bon dara Abd Shams la tuddoon kon yaa moo doon Abul Asad waaye loolu lépp ëpp ëpp na lii ah liñ ci xame daal mooy Abu Hurayra képp ku ne Abu Hurayra moo radiyallahu anhu ñëpp xam ki ngay wax <laughs> mu ngi noonu mooy hafizu sahabati radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anillah mu ne annahu kaana yaqul qaala rasulullah mu ne nekkoon na di wax na yeneen saai sallam de neena lam ya'zani allahu li shay'in ma adina linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam an yataghanna bil qur'an wa qaala sahibun lahu yuridu yajharu bi gis nga fii dane borom bi lam ya'zana du ya zil azana mooy déglu ya zanu azina mooy joxe ndigal waaw azintu jox naa la ndigal waaw kon lam ya zana dégluwul allahu yàlla li shay'in ci larama la nga xam ne azina lay déglu lin nabi sallallahu alayhi wasallam eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko muy eh, eh, muy kii jàng di neexal ah di rafetal baatam di ko wax ci kaw ah eh, waaye it al istighna yataghna day yeneen boroom xam-xam moom la ñu wax naan dinañ ñëw ci beneen tekki bu am mooy doyloo li nga xam ne mooy alquran wëllif lépp façon son yi existé ak façon kunjum kunjum yeeg yi ñuy munum munumee voilà wa qaala lahu yuridu a yajharu bihi mu ne saahibun lahu mooy saahibu abu salama mooy beneen sëriñ boo xam ne al imaamu Zuhri rahimahullah euh, ci moom la ko jëlee te kooku mooy Abdul Humay euh, mooy Abdul Hamid ibn Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab voilà loolu az-Zabidi moo ko leeral jële ko ci ki nga xam ne mooy Ibn Shihab mu ne ah moom léegi ci hadis bi foofu mu ne kii moo ko leeral waaw mooy ndax foofu dane euh, ah Ibn Shihab dane wax bari na Abdul Hamid ibn Abdurrahman an Abi Salama yataxanna bil qur'aan mooy saahibun lahu mooy mbokku ki nga xam ne mooy ibn Shihab ñenn ñi dañ koo di moom euh, euh, jële lenn li dégguwu ko ci Abu Salama lenn li dégguwu ko ci moom voilà moo tax mu naan wa qaala saahibun lahu waaw am na benn àndandoo nag ma Abu Salama boo xam ne moom da cee na yuridu lim ci jublu mooy yajharu bihi mooy di ko wax ca kaw kon imaam al-Haafiz Ibn Hajar dafa jàpp ne maa adina li nabiyyin comme ni ko imaamul Nawawi indi fii te loolu mooy riwaaya bi nga xam ne moom la ci teg moom la ci imaam Muslim indi moom daa jàpp ne li nabiyyi li nabiyyin moo gën si moo gën moo gën a siiw waaw te loolu mu jàpp ne don du yonent bi alayhi salaam mu ne kadaalil aksar maa adina li nabiyyin mooy li ab yonent waaw mu ne waaye wa inda Abi Dar mi solo saxiix bi boobu li nabiyyi yoo xam da cee yokku alif ak lam fa in kaanat mahfuza fa hiya lil jins mu ne loolu bu dee luñ jàpp la mooy yonent rek la wax mooy yonent bu man di doon mu ne wahima waaye def def le na man zannaha ku jàpp ne lil ahdi wa tawahama anna murad nabiyyina eh, muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ma adana lin nabi hmm? ma adina eh, lin nabi sallallahu alayhi wa moom daa jàpp ne loolu fóot la waaw mu ne eh, li nga xamante ne nii al imam nañ wax li mu wax wa sharaha wa shara wa sharaha wa sharahahu ala zalik mu ne euh, li nga xam ne mooy li gën a siiw mooy li nabiyin ma adina li nabiyin mu ne nag ca Abu Zar rahimahullah boo ko rek Abu Zar sahaaba bi bon kii mooy ñi solo sahih bi sa Imaamul Buxaari foofu lin nabi yi te moom mooy version yi ñu yor ñun ñii lin nabi yi la voilà euh, mu ne loolu li bu dee loolu la li gën ci moo yab yonent kese waaw mu ne waaye def def le na ka jàpp ne mooy ki muy waxal mooy suñu bu yonent sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu sarala ko noonu mais dañ naan loolu tamit euh, loolu imaam di bañ wax dëgg yàlla euh, dara dindiw ko parce que riwaay yi euh, tamit <laughs> lin nabi yi moom <laughs> mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw li nabi yi léegi dugal na yeneen yonent yëpp insha allah wallahu taala léegi mu des mu des kon nii la ko al imaamu daal di indi al imaam al Buxaari kanta al imaamu Muslimu Abul Husayn rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko indi ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu istihbaabi tahsiini sawti bil Qur'aan kon foofu la ko indi moom al imaamu après mu tegale fa ñetti façon version la ko al imaamu Muslim indi al imaamu Muslimu Abul Husayn rahimahullahu ta'aala mu ngi ko njëkk indi kon da leen dajale mu ne hadatha hadathani amrun an-naqid wa zuhayr ibn harb mu ne hadathani nettali na man dong Amru ibn Naaqid sama sëriñ di Amru ibn Naaqid di Amru ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sa'b Abu Usmaan al-Baghdaadi an-Naaqid al-Haafiz Abu Usmaan rahimahullahu ta'aala wa Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadi Abu Khaysama an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi qaala mu ne ñoom ñaar ñi haddathanaa Sufyaan ibn Uyayna mu ne nettali nañu Sufyaan ibn Uyayna di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi al-Makki rahimahullahu ta'aala an az-Zuhri gis nañ ko sànq an Abi Salama ah gis nañ ko sànq ibn Abdirrahmaan an Abi Hurayrata radiyallahu ta'aala anhu gis nañ ko sànq yablughu bihi an-nabi mu koy jotale Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko maa adina Allahu li shay'in maa adina li nabiyyin yataghannaa bil-Qur'aan ah kon mu ngi noonu indi na yeneen i càll la yoo xam ne kamaa ya'zana li nabiyin yataxanna bil qur'aan léegi mu dëgaat ji moom al imaamu muslimu rahimahullahu taala bi nga xam ne nag mooy bi imaamu Nawawi indi fii voilà mu ne haddathani Bishr ibn al-Hakam mu ne nettali na man dong sama sëriñ di Bishr ibn al-Hakam di Bishr ibn al-Hakam ibn Habib ibn Mihran al-Abdi Abu Abdirrahman an-Nisapuri rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Abdul Aziz ibn Muhammad di Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi rahimahu mooy Abdul Aziz doomu <laughs> muy ku <laughs> al-Imam ad <laughs> Abdul Aziz mooy ad-Darawardi <laughs> waaw takkoo woon nag lool <laughs> ci eh, ak imaamu Malik <laughs> Abu Muhammad ad-Darawardi rahimahullah Abdul Aziz ibn Muhammad eh, ibn Ubayd ibn Abi Ubayd at Darawardi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathani haddathana Yazid wa huwa ibn al-Had mu ne nettali na Yazid mu ne kooku mooy ibn al-Had mu Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi Abu Abdillah al-Madani al-A'raj rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Ibrahim moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhr ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'b ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi abu abdillah rahmatullahi alayhi an abi salama gisan ko sang an abi hurayrata radiyallahu anhu gisan ko sang annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma adina allahu li shay'in ma adina li nabiyyin hasani as-sawti yatahanna bil qur'an yajharu bihi gis nga bi daa dajale mbiri moo yajharu ah, bihi comme ni mu ko ëndi wi la nii la al imamu daal di ëndi moom imamu al an-Nawawi daal di ëndi fii Hmm? Eh, moo ndiwaat ko wa haddathana al-Hakam ibn Musa mu ne te nettali nañu al-Hakam ibn Musa ibn Abi Zuhayr Shayraz Shayrazad <laughs> Shayrazad muy al-Hakam ibn Musa al-Qantari Abu Salih al-Baghdadi an-Nasa'i al-asl al-Bazzaz az-Zahid rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Hiql Hiql <laughs> Hiql ibn Ziyad ibn Ubaydillah as-Saksakiyu mawlaahumu ad-Dimashqiyu al-Bayrutiyu al-kaatibu te Hiql waxoon nañ la moo doon bindkatu ci nga xam ne mooy eh, eh, eh, al-Awzaa'i waaw moo doon bindkatu al-Awzaa'i waaw dëkkoon Bayrut ki gën a ku jële ci al-imaam al-Awzaa'i rahimahullah voilà mu jële ko ci sëriñam bi kilifaam bi mu doon bindal nekkoon son secrétaire an al-Awzaa'i mu jële ko ci kii mooy faqihu Shaam boroom xam-xam waa Shaam Abu Amr al-Awzaa'i ash-Shaami ad-Dimashqi Abdurrahmaan ibn Amr ibn Abi Amr euh, ash-Shaami ad-Dimashqi dëkkoon fi nga xam ne mooy Beyrouth capitalu Libanaan tey rahmatullah alayhi an Yahya ibn Abi Kathir mu jële ko ci Yahya ibn Abi Kathir Saalih ibn al-Mutawakkil Abu Nasr ñi Abu Kathir ñi Abu Ayyub at-Taa'i mawlaahum al-Basri al-Yamaami rahmatullahi alayhi Abi Salama gis nañ ko sax an Abi Hurayra gis nañ ko radiyallahu anhu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa adina Allahu li shay'in ka aadhaanihi waaw li nabiyyin borom bi dégluwul ci dara comme ni nga xam ne noonu lay dégloo li nabiyyin ab yonent yataxannaa bil Qur'aan yajharu bi nga ne mais yonent bon al Qur'aan kat ci yonent sallallahu alayhi wa sallam kese lañ ko wàcce man temps yi wax naa la ko. <laughs> bi la yonent saa salaam doon wax ne ci hadis ba ne Seyna Daoud bu doon jàng alquran yaakaar nga ne Seyna Daoud alquran bii ñor la doon jàng mooy Zabour parce que téere yooyu borom bi wàcce woon moo lañ doon gën a jàng waaw taw ci yooyu la borom bi joxe ginoon a kontaan di ko déglu di gërëm di ko déglu ci ku neex baat di ko jàng rawatina bi yonent